Eh, bi may kiiwaat sama permis bi eh, gisoon naa ne ñoom dafa de eh, dañ lay laaj groupe sanguin voilà da ngay dem ñu laaj la groupe sanguin ban nga bokk nga def test du ngay taxaw di wax ah non da ngay dem ñu defal la test <laughs> voilà yi nga xam ne mooy ñu koy def ci labo yeeg ñooñu nga dem ñu defal la génne le résultat bi jox la ko boo demee di déposer sa permis ngir boo passé nga code ba am ba war a kii nga boole waalo ko ci bu ko defee ci kaw permis bi dañ ciy def yow ban groupe sanguin la comme quoi yow booy dawal ndax boo dogalu yàlla fu ne la mën a ñëw voilà loolu nag lu am solo la wuti nag nag wax dëgg ni ñu doon xalaatee en tout cas na ma gisoon temps xale nga xam ne booy wax affaire ambulance sax maire yeeg paa yi naan la nga puuj de nga puuj de tëjal ñu sa gémmiñ de yow ambulance lan mooy rien nga ne ambulance rek ñu naan lu tax ngay wax ambulance loo bëggul mu am bu ko wax ak yu mel noonu loolu moom waxi wolof la voilà parce que loolu moo tax ñooñ xamuñ prévention ñu xam prévention waaye alhamdulilah def nañ lu rafet voilà xaw ma loolu nag kan moo njëkk a jël décision boobu mais jazahullahu anil islami wal muslimina xayra moom yal na ko borom bi fay jëfam joojee voilà mooy lu xalaat bu baax la nga xam ne permis bu nekk da permis bu nekk dañuy def nit ki yow lii mooy sa groupe sanguin nga xam ne bu accident amee ah mu dal la yow chauffeur bi wala loolu mais dina yomb bu il suffit ñu xool sa permis gaaw ñi la ñëw dina secourir si ñoom dinañ xam ne ah kii groupe sanguin sangam la bokk deret sangam lañ koy defal voilà mu gaaw luñ nekk war a def ay test ndax bu dee ku ñu xamul la amuñu benn kii ci yow ah boobu dañuy def il faut ñu prélever xam ban groupe sanguin nga bokk sinon buñ jëlee koo xam ne waruñu koo dugalal deret sàngam dugalal ko ko mais day faatu ah, loolu da koy fàtte voilà <laughs> ak <laughs> jël garab <laughs> dem xaw ma da ngaa naan naan naan bisaab bu fort ah <laughs> jël sa oto gasoil dem ci station service bi war a def gasoil war a jël autoroute bi au lieu nga def ci gasoil nga jël def ci essence day nga diyee demal sa oto naan cog lépp daal di arrêté nga xam lépp naan teg saay ba ma da ngay da ngay kase sa moteur bi sax moom kay da ngay gaaw da da ngay gaaw yónni koo xamante ne nii moom ci boppam wala yóbbu ko ci garage boo xam ne da lay euh, euh, xëccal voilà la ja nekk yëpp ba mu set wecc ak fam jaar yëpp après yër man cee nettoyer la ko nga man cee defaat gasoil mu jaar yoon kon daal ci kaw loolu liñ doona mooy don de sang ñu ne loolu nag mën naa nekk parce que lu tax mooy don de sang non seulement pour faj ay kii la mais day renouveler wu mooy deret deret day renouveler wu mooy yow boo mayee deret euh, euh, duma aventure wu naan quelque jour wala ñaata jours ci lay ñëwaat loolu moom duma ci wax parce que bo yooyu yëpp rek liiroon naa leen waaye comme que <laughs> sama xëjdu daa des <laughs> sama jàpp daa des duma ci aventure wu voilà mooy day ñëwaat da ngay renouveler waat même ki ñàkk deret ñu ko defalee deret deret bi kii waat après moom euh, organisme euh, yaramam mooy mujj di produire boppam deretam voilà mooy loolu day am alors que bu dee ñu ne bu dee ak cër la boo dagg joxe ko lool du ñëwaat waaye euh, moo tax ñu ñu bari doon wax ne deret moom mën naa ne même bu dee ci cosaan daganul waaye darura moo tax moo tax di may deret mu am solo kon yaa ixwaan mbokk yi dee leen bàyyi xel ci loolu ndax bari na ay jéey yuy xew yoo xam ne ñenn ñi ah dogalub yàlla dëgg la mooy dogal lu ko neex waaye nag borom bi moo ñu digal ñuy sabablu waaw la fait tamit ñenn ñi seenu bakkan des ca mooy amuñ woon sax deret duñ leen defal voilà nga xam ne ndeysaan dee bu metti ngay gis koo xam ne leer na le ah kii di amaana bu fi deret ji newoon ah ñu defal ko ko borom bi mën naa defuk muccam waaye lii de mu ngi faatu faatu gu metti waaw loolu nag lu jara am lu jara bàyyi xel la léegi beneen biir ñu ne kon loolu day renouveler wu kon man naa ne bële nag ay rein wak yooyu du renouveler wu mën na ne waaye insha allahu taala côté don de rein comme que rein lépp loo xam ne nit ki da ciy am ñaar te bu ci ñàkkee benn il faut ñu def tamit ay test yu leer kene est bu joxee benn bi benn rein bi beneen bi dina ci mën a dund dëgg la du mel ni comme fii bu bu yoroon ñaar yi loolu leer na mais est-ce que am na ñoo xam ne seen organisme Euh, ñaari rein yi même bu dee benn bi kese fonctionné ñoom mooy dox dinañ mën a dund correctement waaw bu amee lu mu leen di wàññi lu néew la mais ñoom loo léegi li gën a dëgër lañ la insha allah euh, mooy bu dee yu mel noonu la ñëw ay médecin yu wóor ne waaw kii moom reewam yi daanaka sax moom benn bi kese dina man a fonctionné dina ko mën a téye bu boobaa kooku wallahu ta'ala alam jël reewam boobu bu dee compatible na te tamit du am rejet euh, ay ay ay probabilité de rejet yu fort yu fort yu am ci euh, ki le recevant ki nga xam ne moom la ñuy jox rein bi moom lañ koy defal da am na ñoo xam ne boo leen joxee lu dul noonu day day seen yaram du ko nangu da koy rejeté du du jàpp du baax greffe bi du baax voilà léegi euh, bu dee ne loolu lépp leerlu nañ ko te ne moom mën naa accueillir lii comme frère la wala kiiwam la wala ñoo compatible nañu te bu ko joxee benn rein bi alors ko moom benn rein am baaxatul naan yi muy naan ay dialyse rek lañ koy defal te yooyu lu méttee métti la ak yu mel noonu alors que bu amee rein dina def travail yu ni muy ni muy ni muy filtrer ndox mi mu naan jël li ci baax def ci yaram yu jël li ci baaxul def yóbbu ko fi nga xam ne moom bu moom bu demee ci toilette yi fa lay uriner fa lay tuure ndox di def yooyu lay def liggéey boobu ñu ne kii buñ ko joxee rein bee bu benn kii bi dina baax bu boobaa insha allahu taala sharia dala koy may ndax dina la ne du la ne yow joxe lu ba li nga yor yëpp après yow nga diyee déedéet dana la parce que comme que am nga ci ñaar te benn bi yow euh, médecin yu wóor yi nee nañu yow même boo ñàkkee benn bi yow du la lor en tout cas lor boo xamante ne nii bu kii la bu manifeste ak bu lay teree dund correctement kon nag bii mën nga koo joxe sharia insha allahu taala ci kaw lool danaan la lool mën naa nekk ndax lan ad daruratu euh, euh, hmm? tu tu tu tu biixu almahdurat te loolu la kon insha allahu taala léegi kon eh, loolu li ñu indi woon mooy ci xabru kenn buñ nee julli ci kaw xabru fa salla ala qabriha tekkiwul na da ngay ñëw taxaw ci kawam parce que da nga koy diisal loolu nag mooy kiy dund voilà donneur de rein yooyu mooy kiy dund quant à ki dundul comme que yonent bari sa sam lee la ci wax insha allahu taala li gën a lëng mooy kooku moom duñ jël dara ci yaramam di ko jox keneen parce que kooku dundam c'est fini te jeex na te mettitu yawmal qiyaam xamoonum toll xabroog yooyu waaw yow bu dee ne waa nga xamante ne nii dafa yor bor comme niñ ko fi tudde woon xadiis Seydina Jaabir bi muy nettali eh, xadiis eh, xew-xew Seydina Abu Qataada al-Haaris ibn Rabi'i ibn Balduma al-Ansaari farisu Rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moom mbokkam moomu nga xamante ne nii dafa eh, génnoon àddina Euh, yonent ma lay saa saam laaj ndax am na bor ñu ne ko waaw mu ne jullee leen seen mbokk nee na ma yërëm ko ne ah yonent ma lay saa saam gàddu naa ko fu ma dajeeg man fu mu dajeeg man man yonent ma lay saa saam mu ne ma ndax fay nga ko ma naan ko déedéet ba bi ma nee ko fay naa ko mu ne al aana léegi nag la daram di door a sedd kooku nekk yowmal qiyaam yu metti yooyu di ko fa dal ah kon nag loolu moom lañu war a privilégier que naan bon nañ da dagg nañ seet ñiy dund kay waaw lii ma la wax bu dee ne am na ku ci compatible nañ fexe xool ci ñooñ waaye buñ jël ñi nga xam ne faatu nañ naan ak ah faatu nañ faatu nañ baax na déedéet faatu nañ la kasru idamil mayiti ka kasrihi hayya yeneen ci bari sa sam nee na damm yaxu kuy dund moo nga damm ko ku faatu book nga damm ko muy dund ñoom ñoo yem moo tax mu tere ku toog ci xabru ndax nee na da ngay diisal boroom xabru ba kon daal léegi kon euh, ñu ngi woon fan fan lañ tol woon ñi woon kon fi nga xam ne nee na bi yonente bi alei saat salaam akse fa salla alayha yonente bi alei saat salaam julli ji léegi fa salla alayha nañ ci ñëw tamit ba pare mu julli ci léegi loolu lañ doon wax ne mais julli ci kaw bu mën naa ne am déet waaw loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute am na ñoo xam ne ci saxaaba yi ak ci euh, taabi'i yee ñu ñëw seen ginnaaw bu dee ci madahibul arba'a mooy euh, waxu imaamu Shaafi'i imaamu Ahmad ñoom ak ñeneen i mazhab yi al imaam Ibnul Mubaarak imaam Ibn Ishaaq euh, mu naan Ibn Ishaaq imaam Ishaaq ibn Raahawayh ak al imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi ñii ñëpp dañ ne lool mën naa nekk kay waaw fekk koo xam ne denc nañ ko ba pare nga ñëw julli ci xabru ba mën naa nekk léegi nag dinañ ñëw ci mais bakan ila mata mooy man damay ñëw cinq ans ñëw ci réew moo xam ñëw ci bàmmeel wala comme que man nekkuma fi woon imagine ñu ne man dama am sama benn mbokk boo xam ne Sénégal la ne man ma nekk France mu génn àddina 2014 man jamono joojee manuma woon dem Sénégal ma dem fa 2020 est ce que dañ maa naan waaw kay xabru ma ngee yow demal nga jullee ko loolu est ce naa nekk <laughs> waxuñu boobu eh, ilaa mataa loolu am solo waa jullee ko ba kay ilal abad la wala lan voilà loolu lu ama am zolale <laughs> léegi kon léegi masala mooy léegi est xabru boo xam ne ab xabru ku ñu suul ba pare nit mën naa ñëw jullee ci kaw loolu wax nañ la wax ju njëkk ñoom imaam ibn Mubarak ash-Shafi'i ñoom imaam Ahmad ak ñu bari ci saxaaba yi ak mooy mazhabu imaamu Ishaq ibn Rahawayh ak imaam Ibn Hazm muy Zahiri yi ñoom dañ ne mën naa nekk tey lu koy wane ñu ne mooy hadith bi hadith bii nii. Seydina Abu Hurayra la la dane da koo so da koo jullee te tamit Abbaas moo tax hadith euh, euh, yi bi ko Imaamul Buxaari dén indi na euh, ak Imaam Muslim dañoo jiital hadisu Seydina Abu Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahuma foofu ñu ne yeneen foofu dane yonent bay sa sam salla ala qabrin ba'da ma dufin mooy nettali bii la doon wax jullee na ci ab qabru ginnaaw bi ñu ko suulee mu daal di ciy ñeenti kàbbaar ñu ne lii lépp ci gàttal day man ne lii man naa nekk ak suñu xadiis bii nga xam ne moom la ñu nekk léegi nag euh, mu am ñeneen ñoo xam ne dañu ne déedéet loolu man da ne non loolu moom di jullee ab néew bu ñu denc ba pare manu la nekk buñ ko xasee denc c'est fini kenn du ko jullee waaw am ñu ne non c'est dina mën a nekk ci benn condition mooy bu dee ne dañ koo denc te gaa yi kenn jullewu ko woon waaw amaana ña fa nekk seen xel demu ci <laughs> wala ñu jàpp ne julli néew lu compliqué la te masuñu koo gis masuñu koo xam ah ñu ne bon nañ ko denc rek ñu denc ko sans ñu jullee am ñu ne waaw kay ci cas boobu lay mën a nekk waaw wax yii nag jële nañ ko ci al imam Abu Hanifa al imaamu Malik rahmatullah alayhi ne lii la ah ñoom ñu ne parce que euh, yonent bàyyi saa saa bari na xadiis yoo xam ne day tere di julli ci maqbara mooy ci ab ab ab ab kii euh, di jullee ci ab ab ab bàmmeel wala dem ci ab cimetière di fa julli ci biir ak ci xabru yi waaw kon nag mu ngi noonu euh, <laughs> ñu ne loolu da koy wane waaye tamit. ñoom li ñu gën a wax sax fi ñu gën a teg tegtaloo dañu ne parce que jëf ji parce que yéen ñiy wax lële naan yonent bi saa saam da koo def du loolu ngeen wax ndax hadith Seydina Abu Hurayra bi ak Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhum jami'an mooy mais loolu ci ci ci loolu jagleem la te lii wane na jagleem la mooy yow hadith bi wax nga ko te ak seegoo ci euh, léegi dañu lay ñaan alhamdulilah ah, ah man ngeen di wax ah waaw yow da lañu <laughs> ah, waaw man moom maa ngi fi moom di leen déglu di di di di dox ci seeni ndigal <laughs> waaw <laughs> waaw léegi liiral ñu li tegu ci fa salla alayha waaw ah, ah waaw bismillah fa dalluuhu fa salla alayha thumma qaala inna hadhihi al-qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha fa inna allaha taala yunawwiruha lahum bi salaati alayhim waaw kay léegi nag wax ko ci wolof ngir ñi nga xam ne wolof ngay wax yow ñu xam lii ne ah summa bi mu jullee ci bàmmeel ba pare de yu ko jullee danay summa qaala ginnaaw mu ne yonent way sasa inna hadhihi al qubur gis nga qabru yi mamlu'atun zulmatan dañoo fees dell ak lëndëm ala ahliha ci ñi ko dëkke wa inna allaha te nag yàlla tabaraka wa taala mi kawite yéegut yu naw wiru haa da koy leeral lahum ñeel leen bi salaati alayhim ci julli ji may julli ci ñoom ñu ne loolu day wane ne lii jagle bi yonent bi alayhi salatu wasalaam min xasaisi rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam jagleem la ah leer na lii day wane ne jagleem la waaye Euh, kon jagleem la kon comme que jagleem la mooy kon keneen ku moom manoo ñëw di ci tegtaloo ci loolu waaw manoo ñëw di tegtaloo ci loolu naan parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam nàngam ak nangam loolu man na ne parce que jagleem la sauf que loolu noonu hein loolu noonu ñu ne jagleem la euh, ñi njëkk ñi dañ ne ànduñu ci waaw non demewul noonu nan la nekk jagleem alors que yonent bi wassalaam ci boppam ci boppam Mawlaana Ibnu Abbaas riwaayam bi leeral na ne ñoom bi ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu ko wanee xabru bi fa kabbara mu ñëw ba foofu kàmbaar ci ñëw ñun ñu kàmbaar ci ginnaaw ànd ak moom bu doon jagleen la lan moo tax ñun ñu koy ñu man koo def konoonte kon na leen ne noo yéen julli rawatina ñoom ñooñu àndoon ak moom am na ñoo xam ne julli woon nañ ko ba pare te loolu beneen masala bu naan voilà mooy ki jot a julli ab ba ab néew ba pare manu koo julliwaat man naa ne parce que ñoom Mawlaana naa Abbaas ñoom ñi ko doon nettali fekke nañ biñ koy julli ci guddi gi te bi yonent way sa sam ñëwaatee di ko julliwaat ñoom ñu ngi woon ñenn ñi ci ginnaaw lañ topp mu kabbaar ñu waxu leen eh non bu leen julliwaat ndax julli ngeen ba pare ñu ne loolu noonu Euh, moo al imaam Ibn mu ne nekk na ci bàyyi yonent bi saa saam ñàkk gum leen ne déedéet ñooy julli ci xabru bi loolu day wane ne loolu day leeral ne mën naa nekk waaw même bu leen ne ñeneen ñi dañ ne non waaw ndax li nga xam ne ci topp mooy moom du cosaan mooy ñoom seen julli du cosaan yonent bi saa saam waroon julli ñoom ñu topp ci loolu mënu la nekk dalil ngir li nga xam ne moo nekk cosaan mooy loo xam ne bi tabax yàlla xew. du nekk dalil lil afaala loolu man na nekk mais loolu yëpp dëgërul loolu noonu loolu loolu loolu ñooñ di wax dëgërul lii nii al imaam Ibn Hibbaan wax mooy li gën a dëgër insha allah ak Shaafi'i yeeg yooyu mooy man naa ne waaw mooy julli ci xabru boo xam ne noonu julli nañ koo pare ñi ci julli woon premièrement man nañ ko bu buñ gisee keneen di ko julliwaat mais waxuñ leen yeen demaat leen mooy bu dara xewul demaat leen ngeen julliwaat ginnaaw bi non mais bu dee daa koo xam ne kilifa la wala yu mel noonu wala imaam la ñu kii mu bo ñu bokk ci mbooloo man naa ne lii da koy wane. te tamit le fait que euh, mooy euh, que du jagle yonent bi alayhi salaam parce que bu doon jagleem la kon mooy li la ñuy njëkk a wax kononte kon dina ne ñeneen ñi jarul lii jarul ngeen koy def. voilà moo tax loolu moom dëgërul du tout tout tout tout tout waaw te yonent bi alayhi salaam du bàyyi loo xamante ne nii mara koo war a leeral te du ko leeral waaw. du ko leeral du ko leeral loolu mën nekk. lool dina ko leeral ne leen lii kon sama jagle la parce que yonent suñu borom moo ne euh, euh, wa ma ataakumur rasulu fa xudu lu leen si bàyyi saa saam jox na ngeen ko jël te bokk na li ñu jox moo ñu xamal kii génn àddina ba suul ko mu ñëw di ko julliwaat ñeen ni ña ko jullee woon nekkaat ci am te waxuleen lii sama jagle la waaw sinon dina ko leeral ndax taxiirul bayaani an waqtil haajati la yajuuz waaw di di di yéexe loo xamante ne leeral lu war a leer ci jamono dañ ko war a leeree nu ñu war koo xam loolu waru voilà moo tax loolu moom dëgër def ko moom di tout du tout du tout voilà mooy insha allahu taala lii ñuy wax mooy li gën a dëgër kene ba nga mën a nekk waaw loolu mooy insha allah li gën a dëgër kene loolu moo ci nekk te waxoon na ci lu gën a général sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni nga xam ne noonu ngeen ma gisee may julli léegi nag ñu ne lool benn affaire la mooy ñii nii eh, ñi ne xasaa fii ci ci ay jagleem la gaa yi ne leen ñun sax am na leneen luñu xam ne moom lañ leen di wax ah, ñun pareeguñu ak yéen ah ñun Shafi'i la Hanabila yeeg ñu ne lool mën naa ne parce que yéen fi ngeen teg na jagleem la mooy li hadis bi teg noonu li mu yokk noonu ne ndax euh, bàmmeel yii nii ah dañoo fees dell ak lëndëm te bi. da bi di leeral ci julli gi ci ci ay ñoñam li ma ciy julli li ma fi julli ñu ne mais sauf que ñun dañoo d'accordul sax ci loolu que ne loolu wax jooju ci xadiis bi la bokk attention lu ngeen wax nii ñu ne oh, on ñun d'accord ñu ci loolu mudraja la hadi ziyaada mudraja mooy gis nga yokk bi dañ koo yokk ci kii bi ñu ne lii dañ ko cee yokk bokkul ci xadiis bi waaw te loolu moo tax imaamul Buxaari rahimahullah bi mu solowee xadiis bi indiwu ko ci lii ci riwaay imaam Muslim la ñëw waaw ndax imaamul Buxaari xam na loolu moo tax boolewu ko ci xadiis bi moom bi mu koy soloo lii amu ci ah yokk bi indiwu ko ci du tout waaw demal ci imaamul Buxaari te wax nañ la fi mu ko indi yëpp te dégg nga sànq bi nga xam ne moom lañ lay wax eh, moom ni mu ko solowee yokk bi amu ci ci riwaay imaam Muslim am ñu ne loolu benn affaire ndax imaamul Buxaari loolu la xam ñu ne mais léegi ah, yokk léegi kan moo ko ci yokk ñu ne lii Seydina Saabit ibn Aslam moom moo ko ci yokk te li ko leeral imaamul Haafis ibn xajaar bi muy tudd lii ci mu ne bayyana zaalika ghayru waahidin min ashaabi Hammaad ibn Zayd waaw wa dane wa hiya min maraasiil Saabit bayyana zalika ghayra wahidin min ashaabi Hammad ibn Zayd wa qad awdahtu bi dalailihi fi kitaabi bayaanil mudraj imaam al-Haafiz Hajar mu ne lii imaam Saabit ci boppam ci mursalaatam mur mooy yi nga xam ne moo koy yónnee mooy wax ne lii yonent bi saa saam nee na mu wax ci kat la ko jëlee ci loolu la jóge mu ne leeral ne lii lu dul kenn du benn du ñaar lu dul kenn ci ñi nga xam ne ñooy àndandoo. Ah, Hammad ibn Zayd yi nga xam ne ñoo ko jële woon ci Saabit mu ne taman imaamul haafis ibn Hajar leeral naa lii ci ay tegtalam ci sama téere boobu bayaanul mudraj di leeral mudraj ak attey mudraj ak yooyu li nga xam ne ak yokku la guy nekk ci hadis bi ci njaal benn wala ci digg bi wala ci jeexaay bi waxoon nañ la nag dina am sax ci ni bi waaw moo tax mu ne qaala al-Bayhaqi mu ne al imaam Abu Bakr al-Bayhaqi rahimahullah nee na yaghlubu ala adh-dhanni anna hadhihi ziyada min marasili Sabit kama qala Ahmad ibn Abda aw min riwayati Sabit an Anas yani kama rawahu ibn Manda wa waqa'a fi musnad Abi Dawud at-Tayalisi an Hammad ibn Zayd wa Abi Amir al-Khazzaz kilahuma an Sabit bi hadhihi ziyada wa zada ba'daha fa qala rajulun min al-ansar inna abi aw axi mata aw dufina fa salli alayhi qala fantalaqa ma'ahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voilà mu nekk lii nii imaamul Bayhaqi nee na li gën a ëpp ci njort yi mooy gis nga yokk gii nii ci nga xam ne Saabit ibn Aslam moo ko wax ne yonent bi alayhi salaam nee na la mais mais du loo xam ne Seydina Abu Hurayra ci boppam moo wax lii ne yonent bi alayhi salaam a ko wax mu ne comme ni nga xam noonu la ko Ahmad ibn Abd rahimahullah waxe wala mu ne wala rek mu nekk ci riwaayu Saabit boo xam ne ci Seydina Anas la ko jële comme ni ko imaamu Ibn Manda daal di solo waaw mu ne nag rot na ci li nga xamante ne nii mooy ci eh, eh, musnadu Abu Dawud at-Tayalisi rahimahullah mu jële ko ci Hammad ibn Zayd ak Abu Amir al-Khazzaz ñoom ñaar ñëpp ñu jële ko ci Saabit ci yokk bii loolu lan la bëgg a wax mooy xadis bii nii amul ci loolu sauf que am na beneen xadis boo xam ne dina wax loolu waaye du lii du yorent waaye saa sant occasion bii la ko waxe woon waaw après mu ne benn waay ci waa lan saar ne yonent waaye saa sant sama baay wala sama frère dafa faat denc nañ ko kon nag eh, dama lay ñaan doo ñëw jullee ko léegi mu ne fan fantalaqa eh, maahu kon nag loolu la nee na yonent bi saa saa daal di dem loolu eh, mooy lii day wane ne kon affaire bi loolu mënoo ci sukkandikoo comme que li gën a dëgër mooy yokk boobu dañ ko cee bokkul ci xadiis en tout cas ci xew ci circonstance bi kon kay loolu mooy mbir mi manoo cee sukkandikoo naan loolu jagleeb yonent bi alayhi salaatu salaam kon li gën dëgër mooy waxu imaamu Shaafi'i yu imaamu Ahmad rahmatullah ak ak waa zahiri ñaan ak ñoom wallahu taala aalam léegi nag <laughs> ah, léegi nag mu des waa léegi ba ba ba kañ waaw mooy ba kañ mooy mën nañ cee julli ba kañ nga waaw mën nañ cee julli lool ñi nga xam ne ñoo ne mën naa nekk ñoom dañoo wute ci lii waaw ah, ñu ne mooy dañuy julli ci xabru bi ñenn ñi ne fekk mooy yaram wi soppeekuwul fekk yaram wi décomposé wul kañ fa denc te loolu noo koy xame mooy bon dañ naan à peu jàpp nañ ne ñaata fan lay def wala ñi nga xam ne ñoo xam loolu bu defee ñaata fan yaramu doomu aadama bi ci biir suuf ci lay décomposé wu ñu ne fekk loolu amul am ñeneen ñoo xam ne ñu ne am na ba weer waaw mooy fii ak weer moom képp ku julliwul woon ca waaja man nga koo julli man ngaa ñëw ca xabroom daal di dem julli fa bu dee ne bañ koy julli yow fekku la am ñoo xamante ni ñoom dañ ne waay yow waaye abadan nga naan lan loolu lépp amu ci kon yow laaj bi nga doon wax sànq naan sa benn mbokk bu gaanu 2014 manoo woon a dem Sénégal lu dul à 2020 ñii dañ naan la ma ne boo demee man ngaa dem nga julli ci bàmmeelam laa wax <laughs> ilal abad la <laughs> waaw ba faw la waaw ba faw la <laughs> kon nag loolu daal mooy wax bi Eh, waaye wallahu taala alam kon léegi ziyaada bi ci tegoon moom la ñu a gis mooy gisaale nañu ko waaw mooy yokk boobu inna hadhihi eh, al qubur xabru yi de mamluwa dafa fees ak lëndëm te borom bi ci ay ñoñam borom bi dina ko leeral ci julli ji may julli ci ay ca ña ko dëkke loolu eh, gis nañu ko wallahu taala alam léegi lii lëkkaale ak bunt bi gis nañ ko wax nañ ko fi que mooy nit ki looy ñàkk ñàkk solo ci bëtu ñu bari li am solo mooy nekkal ci lu neex yàlla te jaamu yàlla ja ngay def même bu dee bokkul ak yi nga xam ne moom lañ xame ak jaamu yàlla mahda mooy comme julli comme woor comme yooyu mooy kii bale jàkkale def ah woo ci jàppee loolu mën na laa yóbbu ca boroom bi te la muy ñàkk solo ci bëtu ñu bari ah boroom bi de loolu kawe la fa moom ak yonentaam alayhi salaatu wassalaam wane ngënee lu ñu mel nii tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dal di wax lu tax yëgalu ngeen ma ko woon benn ñaar wan leen ma xabroom ñu wan ko ko ñett mu dem daal di leen julli waaw ñeent bu dee ñi nga xam ne dañ cee yokkule mu leeral leen ngëneel gi tax moom ay jullee mag yooyu waaye loolu lépp bu dee ñi ko ci bokkul yi ñu njëkk wax rek doy na sëkk buy wane ngëneelu ñi nga xam ne way néew ju doole lañ way ñoo xam ne ñu ñàkk lañ ci mujtama'ul islam yi ci société jullit bi maadaama daal ñoom loolu bu mu leen wàññi yëpp ci def lu baax bu mu leen yóbbu ñu jàpp ne daal jaru ko ah gaa yi daal ñoom daal ñu baax ñi daal ñoo jël mbir yi waaye def leen gisoon nañ zahaba ahlul jusuri bil ujuri abdulillah sahaaba yi ñëwoon nenentu way sa sab ah boroom alal yeeg yooyu de yóbbu nañu daal pay pay pay payoor yu baax yeeg ak tiyaaba yu baax yëpp daanaka yu yu màgg yëpp ñoo ko yóbbu waaw ñoom daal dañuy julli comme ni ñuy jullee di woor comme ni jullee waaye nag yor am na ñu ñu ëppale seen di saraxe te mënuñoo saraxe yeneen way saa saa bu xamal leen ne même bu dee loolu la yéen am na loo xam ne borom bi ndax duma leen tegtal loo xamante ne nii di ngeen ci dabe ñoom te ku deful li li ngeen def du leen ci mën a dabe wax leen la ñu gisoon. kon nag mu ngi noonu kon loolu lépp di wane li nga xamante ne nit bu mu ne man daal faible la ab noo man kenn faale ma ci société bi man ñi nga xamante ne nii bu diine xewee kenn du ma woo waaye ci société bi kenn faale ma kon nag moom ah man jullit lambda bii nga xam ne kenn faale ma déedéet yow nekkal ci loo xamante ne sa digganteeg sa borom borom bee tax nga koy def te mu nekk lu baax jàppal noonu li ñu waxoon sànq rek foncel foofu mooy sa yoonu àjjana. mooy sa yoonu borom bi nga xam ne ci la la ubbi na la sama jaam mu woola ne la ñëwal ci man kon nag jàpp ci ci mooy sa échelle mooy sa sabab mooy sa échelle bi nga xam ne moo lay jëme ci sa borom def ko am yéene bu baax ku àgg di nga àgg ku àggul di nga àgg insha allahu taala allahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in